bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radiyallahu tabaaraka wa ta'ala an qutbil aarifin wa siddiqin mawlana abil abbaas ahmad ibn muhammad at-tijaani wa khulafaa'ihi al-muhtadiin wa ahli tariiqatihi al-faa'iziina ar-raabihiin amma ba'du assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu xaq di ñaan borom subhaanahu wa ta'ala boole ñu jéggal di ndorteel tamit jotaay bi yëpp mbooloo mi ci xew-xewu démb bi ak maanaam conférence bi nga xamante ne moom lañu taxawaloon di gërëm tamit bu baax euh, di ko Sëriñ Fallou di ko ndokkeel bu baax tamit ci waxtaan bi am solo bi mu def ak fàttali nga xamante ne moom la fàttali ci alquran ak euh, maanaam leeral bi nga xamante ne moom la ci def ak euh, jàngat yi nga xamante ne moom la ci génne yàlla nañu yàlla may ñu bokk ci ñi nga xam ne dañu am dégg ak topp ci barkante bi sallallahu alayhi wa sallam ñuy gërëm tamit mbooloom yépp ci organisation bi ci doxalin yi ci ci lépp rek euh, kon comme niñ ko tàmbale woon ci weeru koor bi euh, mooy dañuy nekkoon ci almuawwidataani ñaar yi nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam doon musloo maanaam ñaari musluwaay yi muy ñaari saar yi nga xamante ne ñoom ñooy euh, saaru alquran yi nga xamante ne dara melul ñu ñoo ci ñoom ne ñoom ci muslu ñu euh, doon ci indi ay jàngat ci li nga xamante ne moom moo nekkoon ci biir saar yooyu euh, rawatina ñu ngi nekkoon ci suratul falaq euh, ba gisoon nañ ci inna a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffathati fil 'uqad léegi li ñu dese mooy wa min sharri hasidin idha hasad euh, li nga xam ne moom lañ gisoon ci euh, jotaay bi weesu euh, gisoon nañ ci wa min sharri hasidin idha waqab ndax dañ kaa tëboon ci jotaay ba ko jiitu gisoon nañ tamit li nga xamante ne moom moo aju ci maanaam kon lëndëmaay googu nga xamante ne mooy lëndëm gu ànd ak seddaay gu jaxasoo googu ak li nga xamante ne moom la moom lay tekki ak suy dëggu maanaam li nga xam ne moom moo ko lëkkale ak euh, al ba tax ñuy muslu ci rabbul falaq li nga xam ne moom mooy boroom ak xar bi euh, gisoon nañu li nga xamante ne tamit moom mooy ne li ëpp ci yenn musiba yi wala ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, yenn jëmm maanaam yu bon yi maanaam guddi gi la ñuy daw maanaam guddi gi la ñuy doxal li nga xamante ne moom la ñuy doxal waaye tamit borom bi subhaanahu wa taala nitam yi guddi gi euh, la ñuy wéet ak moom gisoon nañu yi nga xamante ne tamit euh, moom mooy euh, lëndëm ak leer li nga xamante ne noonu la ñuy nekkee tout le temps ci nit ñi maanaam ci mbindeef yi ba nga xamante ne ni nga xamante ne ñoom ñooy am na ay nit am na ay mbindeef yoo xamante ne mbindeefu leer lañ comme malaaka yi niñ ko xamee ci leer lañ leen bind comme nit ñi nga xamante ne ñooy yeneen yi alayhi salaatu salaam ay nitu leer lañ nitu yàlla yi ay nitu leer lañ waaye moom tamit ay nitu lëndëm ñi nga xamante ne ñoom ah, eh, ñoom ay eh, nitu eh, lëndëm lañ comme yéeféer yi comme naafeq yi comme caaxaankat yu bon yi ak saay-saay si li nga xamante ne tamit gisoon nañu ci wàllu li nga xam ne moom moo aju ci njabar comme wa min sharri nafaasaati fil uqad bi ñu ko gisee ah ni ñuy wolee di ëf ci seen fas-fas yi maanaam ngir yàqal nit ñi euh, di njabar di lor nit ñi gisoon nañu xeetu njabar yi nga xamante ne moom lañ gisoon benn bu ci nekk waxoon nañ euh, ni nga xam ne noonu lay ràññee ko comme sihru tafriq mooy njabar boobu nga xamante ne pour tàqale la loolu ñaare diggante jëkkër ak jabar lay gën di tàqale waaye dina tàqale tamit ñeneen ñu am ay relation ne diggante frère maanaam ay ay mag Euh, diggante xarit ak moroomam ak yu mel noonu mais bi ci gën a màgg maanaam bi nga xamante ne mooy li ci gën a ràññeeku te li ëpp li ñuy def mooy diggante jëkkër ak jabar te loolu njabarkat yi ëpp ci njabarkat yi loolu la ñuy liggéey moom ñu gën a bëri ci njabarkat yi boobu boobu moom moo leen gën a intéressé waaw te euh, moo tax alxuraan tudd ko donte am na njabar yoo xam ne dinañ njabar ba rey nit ñenn njabar ba làgguloo nit wala ñenn njabar ba teg nit maanaam ay yenn maam yooyu yëpp day am gisoon nañ ne am na euh, euh, se euh, sexro taxyil mooy njabar bi nga xamante ne day day def loo ne dafa am loo gis fekk gisoo dara lu ci ëpp ci ñi di luxus wala ñoo ñoo yooyu la ñuy def am na nag ñoo xamante ne li ñuy def moom xam-xam la rek waaye am na ñoo xam ne maanaam ci njabar la aju gisoon nañ ne am na tamit euh, <coughs> euh, sexrul xumul maanaam njabar goo xamante ne dalay euh, dalay géeyloo maanaam dañ ab sëf la maanaam day tax ba doo def dara da ngay doo def doo jóg mukk ci li nga war a jóg ba ay maanaam musiba yu bëree bëri fekk la ci ay ay yu bëree bëri yoo xamante ne moom nga waroon a jóg def ko maanaam doo ko def ba mu trop tard ba ay musiba dal la ci maanaam euh, loolu tamit beneen xeetu njabar la muy sëf euh, amoon na tamit euh, beneen njabar boo xamante ne su ma juumul gisoon nañ ko mooy sixaru taatil tamit mooy xeetu naawtal mooy njabar goo xamante ne dalay naawtal wala boog day day tax ba nit ki jóg dem maanaam dem yoonam te kenn doot ko gisati wala boog mu dem bàyyi maanaam nga gis day yor këram di yor jabaram ak i doomam jékki-jékki rek génn dem mooy ay xeet loolu tamit dañ koy indi maanaam ci xeetu dëddale tamit euh, am na tamit sexrol euh, ba boobu tamit beneen la bu ñu fàtte woon mooy euh, njabaru mbëggeel maanaam mooy nopp maanaam mooy maanaam na ma diw bëgg na ma topp comme xaj na ma diw naanaam na na na nekk koo xam te ne day topp ci samay waaw saa su ne amul maanaam du sañ a bañ boobu tamit am na beneen xeet la maanaam xeetu njabari kon euh, dafa bari ay façon gisoon nañ ne euh, njabar bi ci gën a maanaam kenn njabar yi Euh, seytaane yi ñoo ko dugal ci nguuru yent yàlla Sulaymaan alayhi salaam comme ni ñu ko gisoon maa kafara Sulaymaan walaakinna shayaatina kafaru yu'allimuuna an-naasa as-sihra wa maa unzila ala al-malakayni maanaam wàcce wuñ ko ci ñaari malaaka yi euh, maanaam ñaari malaka yooyu nag euh, maanaam bor aay boobu du comme niñ ko waxee woon dañ cee gaaw jaaroon mu gaaw mais bëgguñu koo tafsir maanaam bëgguñu ci taxaw parce que tout simplement après day dañuy jëlal temps bu bu bu bu gën a bari te comme ci saar bi lañ nekk bëgguñu génn torop torop torop nekk rek ci beneen kii bi mais euh, li nga xamante ne ñaari malaaka yooyu maanaam muy Seydina Jibril ak Seydina Mikaayil alayhi salaam maanaam ñoom ñaari malaaka lañ ñoo xamante ne euh, njabar wàccewul ci ñoom voilà comme ni nga xamante na noonu la ko alquran wa ma tanazzalat bihi shayatin wa ma yanbaghi wa ma yastati wa ma yanbaghi wa ma yastati'un voilà maanaam euh, lii wàcc ci yenente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam du seytaane maanaam te yëlloowul tamit seytaane di wàcc ci moom te sax seytaane yi mënuñu ko mënuñoo ñëw wàcc ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ngir ne euh, yonent bi sa ba alquran nee na kon seytaane maanaam wo ah nee na yuallimuna an a sihra ñoom ñoo jàngal nit ñi njabar maanaam kon dañuy gis ne euh, seytaane yi nga gis ne foofu daf koo jamoo ne ñoom yuallimuna an-nas sihra ñoom ñoo jàngal nit ñi njabar waaye wàccewuñ njabar ci ñaari malaaka am na tamit jàngin comme euh, Abdurrahman ibn Abza ak euh, ñeneen ci ay jàngkatu alquran ñoom Muqatil ak ñeneen rahmatullahi ñuy jàngee wa ma unzila alal malikayni maanaam wàcce wuñ ko ci ñaari buur yi muy yent yàlla Daawuda ak yent yàlla Sulaymaan alayhi ah, salaam ñoom ñaar wàcce wuñ ci ñoom jabar comme niñ ko gis woon maam maam maam yent bi sallallahu alayhi wasallam dafa tudd Seydina Sulaymaan alayhi salaatu wassalaam yahuud yi ne ko kooku ab buur la woon rek te da daan jabar ah, alxuraan nag waaj ne déedéet ah, yent yàlla Sulaymaan du woon buur kese de bu yenent la tamit Ah, te ñoom amuñu maanaam xamuñu doon woon jabar mais seytaane yi ñoom ñoo indi jabar waaw ñoo ko indi ci nguuru gent yàlla Sulaymaan alayhi salaam waxoon nañ ko ci jotaay bi weesu kon ñoom ñoo jàngal seytaane yi ñoo jàngal nit ñi njabar mais njabar kenn wàccewu ko ci ñaari malaaka yi voilà ñoom ñoo ko doon jàngale bi Baabila ca Baabil voilà te mu daal di indi na ñaar ñoo xamante ne ci ñoom ñoo gën a fës ci mala ci njabarkat yooyu maanaam ci ñi doon jàngale njabar muy ñaari seytaane muy Haaruta ak Maaruta maanaam Haaruta ak Maaruta maanaam duñu ay malaaka ay seytaane la xissa euh, bi nga xamante ne moom la ñuy faral di nettali waa maanaam mbooloo ci tafsirkat yi di ko di ko nettali lu bëri tamit ci tafsirkat yi dañ koo daq comme ku mel al imam al-Hafiz Ibn Kathir al imam imam ibnu atiya ñeneen rahmatullah alayhim ñoom dañ koo dàq maanaam te wax nañu dëgg loolu yëlloowul maanaam xissa boo xamante ne euh, du ñàkk ñu ëpp ci ñi fi teew mos nañ ko dégg mu ne dafa amoon benn euh, ne malaaka yi dañ ne woon yàlla waaye même vraiment doomu aadama yi dañuy font quoi maanaam ñu nekk ci suuf si di di di di forek di di caaxaan rek di mooy yàlla rek te vraiment ah mala yàlla ne leen noo c'est que en fait euh, amuñu maanaam ñoom c'est amuñu bànneex yéen amoo leen amoo leen bànneex quoi ñoom damaa def ci ñoom bànneex te ñoom yéen amoo leen ko ñoom ñaa ko non même bànneex boo ko defoon ci ñun sax ñun duñ la duñ def duñu moy te loolu xam ngeen ni déjà rien que waxin boobu yelloowul ci malaaka yi ñuy wax ak yàlla noonu ba mu leen bañ délégué ci ñoom ñaar ñu ne ñaar ñoo ñoo nekkoon Haarut ak Maarut et bi ñu wàccee ci kaw suuf mu tombeeg yent yàlla Idrissa jamono alayhi salaam ci la gaa yi dem def Euh, seen seen euh, dem euh, dem ñu ñu ñu yóbbu leen ci ci ci juge bi maanaam daal dañ leen yóbbu ci palaasu xaadi bi ñu war a àtte nit ñi. bi ñu waree àtte nit ñi ñu toog ba benn jour nag am ndaw su fa ñëwoon maam ñoom dañ daan àtte dañ daan xëy maam suñu àtte ba pare après ñu yëg ci asamaan si maam tous les jours noonu lañ daan def maam su heure waat jotee rek <laughs> ñu yëg benn bés nag jot. am ndaw su fa ñëw ndaw su rafetal rafetal rafetal rafetal rafet euh, mu ñëw euh, daa di leen di pexeel maanaam ñu gis ko rek bëgg ko mu daal ndaw si daal leen di chercher ah ñu ne mu ne euh, ndaw si nango ne leen waaw d'accord naa man de d'accord naa njaaloo ak yéen waaye nag ci sartu ngeen naan sàngara si fekk ndaw si tamit dafa yoroon liir d'accord naa mais ci sartu ngeen naan sàngara si ñoom ñu daal di euh, naan sàngara si biñ ko naanee nag <coughs> daal di tàqalikoo maanaam daal di seen saba seenum xel te ku ne xam na xam nga sàngara mi bu buñ ko naanee ni ñuy mel ñu naan koo pare ñu daal di njaaloo ak ndaw si biñ njaaloowee ak ndaw si comme que liir bi mi ngi fi ñu gis ne liir bi peut-être da di boole comme mandi nan ñu daal di rey liir bi maanaam ñu daal di boole yooyu yëpp maanaam histoire boobu quoi gaa yi ne léegi nag après bi ñuy yéeg euh, ndaw si moom lañ mujj def maanaam euh, biddiw bi ñuy wax Zuhra euh, Zuhra suma juumul ci du mer du kii Mercure mooy Autorité Zuhal mooy Vénus Planéte Saturne Saturne mooy Zuhra Saturne moom nee nañ moom mooy Saturne mais loolu tamit day wane ni dëgërul wérul parce que yàlla bi muy bind asamaan seeg suuf si ah ci la ci la Saturne amaale maanaam ci bi ni mu bindaalee système solaire bi donc loolu tamit day day leeral rek ne maanaam dëgërul daal mbir mi yëpp ay ay ay nettali la yoo xamante ne euh, ay israiliyaat la maanaam yenn tafsirkat yi waa banu Israël lañ ko déggee ñu nettali ko mais wax bi ci jëm boppam wérul ñu ne ñaari malaaka yooyu après lañ jël ne leen léegi li ñuy def mooy dañ leen di yóbbu Babylone foofu lañ leen di ci benn grotte foofu la ñuy dugal tiimale leen ndox mi di leen buggal foofu ñoom noonu lañ leen di buggal maral leen a maral a maral a maral ba ñu mar maam sub bis lañ leen di buggal mais que nit ki su ñëwee daa war a naan daa war a da leen a war moom moo leen war a ñoom ñoo leen di jàngal njabar bi maanaam ñoo leen di jàngal njabar nan lañuy ñuy njabar quoi mais nag que ñoom à chaque fois dañ naan nit ki Eh, innama nahnu fitnatun ak pour ñun de ay fitna lañ maanaam ay natt yu garaaw lan dañ leen di indil ay jax-jaxal ay problème tàqale leen nag lépp lu leen di jariñ kon nag bul weddi yàlla maanaam mooy ne bu ñu gëmee loolu topp ko dañu nekk ay yéefar baat boobu nag mun na lënt ci firimu aaya bi ci maanaam ñun anam gi ñu dëgëral maanaam buntu maanaam li ñu dëgëral mais dinañ ñëw ci leeral ko insha allah Euh, ñoom bu ñu nee ñun ay fitna lañ kon bul weddi ce qui veut dire que kenn ku nekk bu ñëwee ne day jàng njabar ci ñoom loolu lay njëkk jàng maanaam loolu loolu lañ koy njëkk wax ñun kat ay fitna lañ bul weddi yàlla bu choisir nag ñu ne ko waa d'accord euh, am na sax euh, ñu ci ñu ci ñu ma ku ma ci dégg sax muy nettali wax ji ba nettali ne sax am na ab saxaaba ci saxaaba yent bi sax alayhi wasallam ku ko demoon ba jàngal ko njabar maanaam mu dem ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wasallam maam di jooy naan ko damaa wedde mu ne bañ demee dañ ni ko demal euh, dem euh, mbéewal fee maanaam tuur ndox foofu bu mu ko tuuree ndox nag ci lañ gis benn maanaam leer bu yëkkati ku dem yëg ci asamaan si mu ne leer boobu mooy leeru ngëmam moo tax ba mu après bañ ko jàngalee ja ba mu ñëwee ci kanam yonente bi sallallahu alayhi wasallam di jooy yooyu te loolu yan wut maanaam parce que bu demoon ba choisir ko bañ na ko bul weddi parce ñun ay fitna lañ parce mënatoo dellu ginnaaw soo jàngee njabar gi ba pare ba mu dem def ko ba ngëm yàlla am yëkkati ko dootul demati di di di di jooyati maanaam kii dem di jooy ci kanam yeneen saa saa ngir rëccu la mu def mooy ne ngëm yàlla ma ngi fi ba tey. maanaam loolu tamit ak yeneen yeneen mbir yoo xamante ne ah ay mbir la daal yoo xam ne day wane ne wax yooyu yëpp dara dëgëru ci dara wéru ci ay waxi caaxaan la maam dañ kaa nettaliwaat rek ngir euh, wax xisa boobu peut-être am na ñu ko mës a mais loolu wérut du du du waxi dara. Euh, bi nga xamante ne moom mooy li dëgër insha allah mooy ne Haaruta ak Maaruta ay seytaane lañ ñaar lañ yenent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam bu ñu gisee alxuraan bu mu leen tuddee te tuddul yeneen shayatin yi parce que dafa ni shayatina kafaru ba pare daal ni ash-shayatina maanaam seytaane yooyu ñoom mu ne yu'allimuna an-nasa sihr ñoo jàngal nit ñi jabar kon Haaruta ak Maaruta daf leen ci tudd ngir taxfiif ngir jagle leen ngir ngir particulier ngir particulariser leen rek la comme bi mu naan man ko qul man kaana aduwwan lillahi wa malaa'ikatihi wa jibril wa mikaala fa inna allaha aduwwun lil kaafiriin maanaam kuy noonu yàlla ak yeneen tam saasam di noonu jibril ak mikaayil maanaam jibril ak mikaayil ay malaaka lañ rek maanaam bi mu ne kuy noonu yàlla ak yeneen bi sallallahu alayhi ak ak malaakaam yi bopp maanaam euh, bu mu tuddee Jibril ak Mikaayil tekkiwul ne Jibril ak Mikaayil yeneeni façon jëmm lañ déedéet ay malaaka lañ rek fii tamit Haaruta Haaruta ak Maaruta ay malaaka mais comme que Jibril ak ñoo gën ci malaaka yi fii tamit Haaruta ak Maaruta ci seytaane yi jàngale njabar ñoom ñoo ci gën a garaaw parce que baa baatu Haaruta ci jëmmi boppam xam nga lépp loo xamante ne dafa am waaw ak taa ci jeexital ci arab day tegtale màggaayu mbir mi ak rëyaay bi maanaam ak ni mu màggee comme ñuy wax malakut jabarut haahut laahut maanaam day tekki sphère bi en même temps day tekki riyaay bi comme la subhaana dil mulki wal malakut subhaana dil izzi wal jabarut subuhun quddusun rabbul malaa'ikati wa maanaam kooku nga gis uh, uut boobu nga xam ne moom la ciy dugal maanaam mooy mooy màggaay gi par exemple al mulk mooy nguur mooy nguurug yàlla gi nekk ci suuf si al malakut mooy nguurug yàlla gi nekk ci asamaan si mooy gu mag bi mooy le royaume céleste mooy l'empire bu mag bi mooy almalakut kon euh, noonu la tamit haarut mu ngi jóge ci haara haara li muy tekki mooy loo xamante ne day yàq mooy maanaam mooy verbe bi haara détruire effondrer loolu mooy haara haarut nag mooy ki koy def ci anam bu rëy maanaam ngi gis ne kon njabar maanaam seytaane boobu tellement que daa mën a yàq que day jàngale njabar te que nja yàq bu mag bi xam ngeen ni am dëkk dëkk boo gis njabar bi bëri nit ñi njabarante dëkk boobu jamais ci àdduna ilaa abadil abidina feek bàyyiwuñ loolu duñ avancer dëkk boo xam ne nit ñi dañu njabarante fii ba àdduna yi tukki bu dee bàyyiwuñ ko duñ avancer abadan def leen lu leen neex woo leen espère yu leen neex fal leen président bu leen neex def leen lu leen neex doo leen avancer abadan ah, parce que lu tax parce que kenn ku nar a avancer ku nekk dañ koy yàqal maanaam ka naroon a avancer sax nga xam ne moom bu avancer mooy dimbali ñi ci des kooku dañuy dagg laaf yi ci ba du mën a yëg du naaw ñu damm tànk yi du mën a demati fenn ba pare ñu ñu ñu ko mu mu toog benn place euh, nga xam ne moom moo waroon a dimbali ñeneen ñi bu fekkee moom lañ def noonu ñeneen ñi dañuy tardé abadan léegi bu buñ ci boolee ñoom seen biir ñoom ñeneen ñi ñu waroon a dimbali ñoom seen biir dañuy alagante mais mais du dem dëkk bu mel noonu du avancer lu leer laa leen wax euh, te bu ñu deewee dañuy dem safar euh, loolu euh, léegi nag après fu ne mën nañoo faa wut problème yi fan la nekk lan la kii lan moo tax qu'est-ce qui se ñun xanaa ñun on est un peuple maudit wala langam mais affaire bi réglé boo leen ko bëggee réglé bàyyi leen jabarante bu métti bi boo leen ko bàyyee léegi léegi léegi ngeen commencé avancer ngeen gis affaire yi commencé ubbi tuuti tuuti tuuti affaire léegi ngeen gis mu commencé ubbi ko tuuti tuuti mais njabarante moom noonu lay demee moo tax euh, li euh, li mu ne kon haaruta loolu la maaruta mooy koo xamante ne. day day day mooy ci maaram la jóge maaram mooy loo xamante ne day eh, eh, day yàq voilà voilà maanaam day yàq day alak ah ah yawma takunu samaa'u mawra voilà am na asamaan si ah day deñ du beeku maanaam yàq ko day tekki tamit ma day tekki tamit ondulé maanaam loo xamante ne du taxaw day def nii rek day jaxasoo maanaam kooku mooy maaruta kon moom li muy def mooy non seulement moom mu ko comme haaruta lay def mais moom dafa am spécificité mooy du taxawal dara lu baax lu lu baax lu nar a taxaw mu yëngal ko mu dem yoonam moo tax almaaru kii dox ñu tuddee ko almaaru mooy kii di dox ko day romb marra mooy romb na maanaam moom lu baax lu nar a taxaw mu rombal maanaam moom <laughs> mu jàll jàll la mu dem maanaam ko dañuy ñaar ñooñu ay seytaane lañ wax ne malaaka lañu loolu erreur la li tax kon ñu tudd leen nag spécifié leen mooy dañoo gën a garaaw voilà amma li ñuy wax ñeneen ñi naan la la la la la la Ah, innamaa nahnu fitnatun falaa takfur loolu moom seytaane yàgg nañ koo def comme li Alxuraan wax kamathali seytaane iz qaala lil insaani kfur falammaa kafara qaala innii bari'un minka innii axaafu rabbal aalamiin hatta Iblis noonu la defoon falammaa ra'al fi'ataani moom ba mu gisee ñaari Badar Iblis daa ñëwoon ne day xelal gaañ yi nan la ñuy xeexee ne la nag laa jóge nekk paa. benn paa màgget ñëw gars yi fonk ko lool ne paa najji bi ñëw na nee na dañuy xelal mais bi mu gisee ñaari group yi daje malaaka yi di wàcc malaaka yi bi ñu commencé wàcc rek mu gis ñoom Seydina Jibril ñoom Seydina Mikail gaa yeneen ñi et nga gis mu daal ni <laughs> daal di naaw dugg ci ndox mi dem ñu naan mii kii lan lay def nii paa bi lu muy def nii mu ne hey inni ara ma la tarawna inni axaafu laa rabbal alamin man di damaa gis loo leen gisul man damaa ragal yàlla kii borom mbindeef yi xam nga léegi moment boobu la koy doog a wax maanaam bi mu turu taaree ci gaa yi ci lay doo la leen di doog a xamal ne nag moom nag quand même du fi toog parce que moom dafa ragal yàlla Iblis fan la ragale yàlla mais loolu la leen wax seytaane tam noonu lay wax nit weddil yàlla weddil yàlla weddil yàlla weddil yàlla bi mu demee ba partie bi nga xam ne si trop tard maanaam léegi waa ji mënatu la dellu ginnaaw parce que dafa am mbir moo xamante ne comme xeer bi ma yor la rek fekk sànnee gu ma ko mën naa ko contrôler mais su ma ko xësee ba sànni maanaam parce que trajectoire bi mu commencé jël man mënatuma contrôler affaire bi maanaam du man léegi man mënatuma contrôler fan lay dal parce que jël na trajectoire boobu ba pare mënatuma ko intercepter seytaane nag noonu la lay def maanaam moom day fexe tout ba nga sànni xeer wi ba pare wan la trajectoire bi mu war a jël vitesse de départ bi ak angle bi mu war a demee parce que bu boobaa day xam ne mbir mi mënta wadd lu dul fee mais boo ko xosee ba sànnee noonu nag mu doog la wax ne la saway tenka dabatam affaire bi bu dalee du baax de du baax ci yoon maanaam moment boobu la la koy doog a wax maanaam ñoom tamit bu ñuy wax gaa yi ndéer njabar bu ñuy jàngal nit ñi njabar dañuy bàyyi ba nga xamante ne waa ji am na lépp maanaam ñoom am nañ ko ba pare ñu commencé ko kukkali ah innama nahnu fitnatun fala tak ay fitna rek lañ de tey bul weddi moo tax noonu lay def danaa leen weddil fala maa kafara su weddee rek xaala mu ne nag ah inni axaafullaaha rabbal aalamiin man dama ragal yàlla de kii borom mi defi maanaam su trop tard loolu moo lay wan ne am na jikko yoo xam ne jikkoy seytaane la maanaam di dugal nit ñi ci ay maanaam comme si da leen di conseiller di leen di leen dugal ci guute di leen dugal ci guute ba nga xam te ne léegi nag instant bii nii amatuñu porte du kii voie du issue amatul nga doog a taxaw naan non mais sa waay nag yow nag erreur bi nga def mooy nangam nangam. waroo woon def lii da nga waroon ah voilà damay fàttali benn mbokk buñ bon benn waaye quoi bu ñu xamoon xamoon xamoon xamoon naa ko am na ñenn euh, maanaam sëriñ ba dane ko gis nga ñii boo taseeg ñoom soo leen dee wax sax mën ngeen a waat jël seen loxo ngeen dugal ko ci taal bi ngeen waat ngeen taal sébb ngeen jël seen loxo ngeen dugal ko ci taal bi maanaam ngir waat quoi ngir waat da koy jar quoi da koy jar parce que pour taxawal dëgg la quoi ba ko loolu arrivé moom ba mu jël loxo bi dugal ko ci taal bi loxo bi lakk sëriñ bi ne mais ki lu muy def nii yëfi dof la yëfi dof yi muy def mooy lan maanaam dem na ba affaire bi trop tard mu ne moom li mu def yu fi dox la maanaam te moo ko doon wax ne ko affaire yi en fait dala ko war a jaral quoi maanaam loolu mooy conseil en fait dafa am maanaam yenn mbir yoo xam ne maanaam loolu ci jikkoy seytaane la maanaam seytaane mooy def euh, da lay dugal ci guuta ba boo ci duggee nag mu doog laa wax ne la non mais yow. en fait erreur yow yow nag erreur bi nga def moom c'est irréparable quoi euh, yow da am naa nga man en tout cas man désolidarisé wu naa ci li nga nekkee bon voilà man ànduma ci bu ma ci kenn boole voilà bu ma ci dugal quoi voilà loolu loolu mooy loolu loolu loolu loolu en fait noonu la ñuy def voilà kon ñoom shayatin yi noonu la ñuy def euh, mais gisoon nañ ne jabar maanaam tamit dafa am maanaam muccuwaay euh, ni ñuy muccee ci njabar comme ni ñu ko gisee woon mooy tax seen rek waaye ak surtout wéeru ci yàlla tout le temps tout le temps nga nga delluwaat ngay dellu ci yàlla mais daañ ci ñëwaat loolu insha allahu taala euh, mu ne wa min sharri ak ci yàlla ñu ngi lay ñaan ginna maam bi musalee ci yépp ñu ñaan nga musal ñu itam ci mbonu xaasidin aji iñaan gi aji kañaan gi wala aji iñaan gi ida xasada buy kañaane wala aji iñaan gi buy kañaane ida xasada buy kañaane ndax kiñaan kiñaan jikko ju bon joo xamante ne euh, yenent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, daf ko melale ak taal mooy bu naan iyaakum wal xasad fa innal xasada yakulul xasanaati kama takulun naaral xatab am na ci wenn rawaay xatabar raqiq maa ngi leen di moytandikuloo iñaan parce que iñaan day lekk jëf yu yiw yi yu baax yi comme ni nga xamante ne noonu la taal di lekkee matt ci beneen waaye ay matt mu woyof maanaam matt mu woyof maanaam gis nga acide ni muy def yére soo jëlee acide jël sa yére su sumb ko ci gis nga ni mu koy def da koy lekk ba mu jeex tàkk boo jëlee am taal boo jëlee ab taal ab taal nga jël mat mu sew di ci dugal nan lay def da koy lekk ba mu jeex tàkk ba mu nekk dóom noonu la koy da koy lekk ba mu nekk dóom loolu nag moom mooy iñaan iñaan nag définition bi mooy lan parce que mbir mu ne dañ koy définir mooy nga gis xéewal bu nekk ci nit nga bébét ci sa xol ne yàlla na ko ñàkk man ma am ko bokk na ci jikko yi gën a bon ci jikko yi gën a ñaaw ci jikko yi gën a sew ci jikko yi gën a doy waar bokk na ci jikko yi nga xamante ne yahuud yi ñoom ñooy ñi ko gën a melowoo comme ni ko alxuraan waxe am yaxsuduuna an-naasa ala ma aataahumullahu min fadl han dañuy iñaane nit ñi li nga xam ne moom la leen yàlla jox ci ngëneelam moo tax képp koo xamante ne da ngaa iñaan jikko jooju mooy jikko yahud yi nga yor te moom la yenent bi sallallahu alayhi maanaam moom la ko yahud yi iñaanee woon naka noonu euh, gis nga alxuraan wadda kathirun min ahlil kitaabi law yaruddukum min diin an diinikum ah min ba'di imaanikum hasadan wadda kathiirun min ahlil kitaabi law yarudduunakum min ba'di imaanikum kuffaaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di maa tabayyana lahumul haqq moo tax faafu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrihi ak mébét na maanaam lu ëpp ci maanaam ñu bari ci waa ahlul kitaab yahuud yeek nasaraan yi xam nga lan lañ leen bëggal lan lañ leen mébétal gis nga suñ fàllu mi ngi koy wax démb ci waxtaan wi alxuraan soo ko xamee gaa yi mën na noo jàng géopolitique nu mu leen neex suñ paree yaa leen koy gën a xam te da ci am ay points yoo xamante ne ñoom jamais ñu maîtriser ko jamais parce que xam nga lan moo tax parce que ñoom du mu gis li nekk ci xolu nit ñi ñoom fee lañuy la ñuy attee nag moom daf ñuy nettali sax ba nettali ñu xoolu nit ñi lan moo ci de mooy dañu mébét waddan kasiirun min ahlil kitaab ñu bëree bari xam nga gis noonu sànq waddan ci peuple yent yàlla noonu voilà dañuy mébét ñu bëri ci ñoom waa ahlul kitaab yahuud ak nasaraan yi aka neexoon ngeen mën a dellu ngeen delluwaat ci seen diine ji maanaam ngeen dellu ginnaaw ginnaaw ba ngeen gëmee yàlla ngeen mën a ngeen nekkaat ay yéeféer lu tax xasadan min indi anfusihim ndax iñaan giñ leen iñaane te iñaan googu nekk maam tukkee ci seen bakkan kañ min ba'di ma tabayyana lahumul haqq ginnaaw bi leen dëgg leeree ba mu leer biir ba mu leer leen nàññ ba mu biir leen ñoom dañ leen koy iñaane xam nañ ni lii mooy dëgg mais ñoom nanguwuñ ko topp moo tax alxuraan ne wala yazaaluuna yuqaatiluunakum hatta yaruddukum an diinikum in istata'u duñu deñ di leen xeex ba keroog ñoom ñuy am possibilité ba ba keroog ñu leen di delloosi ngeen nekk ngeen bàyyi seen diine ji nekk ci yeey caaxaan loolu mooy suñ ko mënee in istata'u suñ ko mënee dinañ déployer effort yëpp pour xeex leen maanaam lay ah non pourtant xam nga nangam déedéet loolu en réalité du loolu euh, damay jël exemple réew mu mel ni Sénégal xool leen réew mu mel ni Sénégal buñ demee ba nga xamante ne waa jàngu bi xam nga dañ leen a may jàmm dëgg dëgg wax dëgg yàlla nag waa jàngu bi mënuñoo wax ne dañ leen a xatal jullit ñi vraiment may nañ leen jàmm nañ waxante dëgg rek d'ailleurs sax jullit ñi ñoom seen biir. mën nañooy di sànnente ay picc di xaw a soxorante waaye waa jàngu bi ñoom dañ leen a may jàmm wax dëgg yàlla day gis sax kuy critiquer imaam yi sax lay bëgg di critiquer à la rigueur sëriñ si mais du bëgg a laal waa jàngu bi vraiment may nañ leen jàmm ànd nag ne minorité bu mag lañ fa maanaam minorité vraiment minorité lañ fa ils sont vraiment minoritaires ci dëkk bi te pourtant ñoom ñooy xool ba yàgg ñu ne doomu jullit ñi ñëw fii nañ fexe ba nan la ñuy bàyyee seen diine ci nañ leen xatal par exemple ku ci muuru nañ ni léegi dañuy tere ku muurooti ci suñu lekkool imaginer kooku bu amoon doole sa kaw lan la lay def te amul doole te pourtant attan na jël décision yu mel noonu ak liñ leen may lépp ci dëkk bi imaginer kooku bu amoon doole lan la lay def en fait euh, alxuraan wax na dëgg duñu deñ di leen xeex feek jógewu leen ci seen diine ji ñoom duñ deñ di leen xeex te loolu feek agsi wuñ ci suñ ko mënee inistataw suñ ci amee accès suñ ko mënee dinañ ko def duñ teñ duñ ko bàyyi ànd ak ne ñoom ñoo gën a jubóog jullit ñi ci mboolem xeetu yéeféer yi comme ni ko alxuraan waxe ñi gën a wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladhina amanu alladhina qalu inna nasara ñi gën a jege ñi nga xam ne jullit ñi ñooñu ñoo leen gën a jege te ñu gën a am attachement mooy ñi nga xamante ne ak yërmande bëggante mooy ñi nga xam ne ñooy wax ne ñun de ay nasaraan lañ ñooñu ñoo gën a jege jullit ñi léegi yow lan ngay xalaat ci yahuud bi ak athée bi moom nan lay nan la nan la lay jàppe yow maanaam moo tax bul étonné wu ci la ab yéeféer bañee wala yéeféer nga taseeg moom fenn mu xam ne mënulaa xañ say droit mais dina la jéem a coincé wala dina la jéem a xool bët bu la neexul wala yooyu loolu jarul nga ci étonné wu parce que tout simplement naturellement lii moo war a xew maanaam yi contraire bi am na nag yéefir yu mel ni contraire bi alxuraan def na nuance bi lay suuf sawaa an ñoom ñëpp yamuñu mais lii nii généralité la mais nag ñëpp yamuñu am na ci ñoo xamante ne amuñu dara luñ la jàppal amuñu dara luñ la jàppal jàppaluñ la lu bon jàpp xalaat amul dara maanaam voilà dañoo jàpp ne da nekk ci sa diine ñoom ñu nekk ci seen yëpp bu leen déranger bu ko déranger amul problème nañ dund seen dund am na ñu mel noonu seen biir mais nag lu bari bari ci ñoom ñoom ñoom nii lañ mel bu dee nag yahudi ak nasaraan yi la leen ko yóbbee surtout yahudi mooy ne ñoom xam nañ ni yow li nga ne dëgg la te ñoom ci caaxaan lañ ne ñu iñaane la ko nag euh, kon am na tamit ñoo xamante ne du ñuy yëhoot du ñuy nasaraan ci biir l'islam bi la ñuy woote woo mais kijaan googu daa nekk ci ñoom ci seen moroomu yeneen i jullit ñi parce que ñooñu jullit ñooñu dañoo nekk ay nit ñoo xamante ne dañoo féetiwoo ak yàlla ñu iñaanee leen tamit position boobu maanaam gaa yi ay jullit la ñoom moom loolu na lañuy wax vrai naafeq naafeq tam noonu lañ mel loolu moom moo tax ñoom it danañ jéem a fexe fexe fexe dinañ xam ni dëgg yow ci li nga ne dëgg la de maanaam tey ñu joxe exemple du ne nag kër yëpp nii la mel ah, waxuma ni kër yëpp ni may wax nii la mel mais bari na ci mu am benn xale bu jigéen bu nekk ci kër gi buy muuru maanaam ne daal moom daal gis na ni yàlla comme daal digle muuraay daal moom lay muur mu am ñi nga xamante ne ñoo nekk ci biir kër gi ànduñu ci loola maanaam parce que ñoom dox nañ seen ndaw gépp ba nekk nañ ay mag léeg-léeg sax ay màggat lan mosuloo def yi gone gii di def ñenn ñi dul ay màggat ak yooyu waaye euh, ndaw si seetu lay doon ci ñoom maanaam ñoom buñ ko xoolee da leen di renvoyer seen image mais saa yow yow nii nga waroon a mel quoi buñ gisee ni nii laa waroon a mel ñoom ne ne non yow doo fi meli nii. yow moom doo fi melee nii ñoo bañ boobaa da ngay gis dañ koy xeex dañ koy sonal mais nag léegi la tane ah xëy na nouvelle maanaam ñii di doog a muuru nii xale yu jigéen ñi nii peut-être que problème boobu xamuñu ko bu baax ko am nañu ko ci xam mais ñu bari bari bari bari bari ci génération bu bees bi maanaam dix ans yi weesu dix ans yi ñoom xamuñu problème bi lu ci bëri ci ñoom parce que affaire bi dafa commencer bëri ko mais boo delloo vingt ans ci ginnaaw vingt cinq ans ñi di commencer muuru ci kër problème bu rëy ngoog nattu bu mag bu mag a mag a mag ci xale bu jigéen mooy ne day muuru mm-hmm. léeg-léeg sax élimaanu koñ bi ci la ñuy dem pour mu pour mu sermonner xale bu jigéen bi pour mu dindi muuraay bi ilimaan bi léeg-léeg sax ñu dem boole ko sëriñ bi sëriñ bi gis nga astu daal fan yi wax dëgg yàlla day muuru day kii te lool man ibaadu gi lay bañ wax dëgg yàlla te ñun mag ñi lu fi bàyyil xam nga mu bëgguñu koo ba maanaam sëriñ bi ne ah day gone rek ay ah, woo leen ma ko ñu woo ko <laughs> ah asta asta nag nit day déglu ay waajuram yàlla loolu la gën a fonk yàlla nangam en fait mooy bàyyil jaamu yàlla gi quoi loolu lay tekki parce que dañ leen di iñaane parce te boobu sax moo gën a garaaw parce que loolu tamit aaya boobu day tegtale ne form iñaan dafa bari am na bi nga xamante ne mooy dangay bañ danga bëgg xéewal gi yàlla defal kii mu toxu ñëw ci yow am na boo xamante ne jëmm xéewal gi rek nga bëgg mu deñ ci moom maanaam même yow boo ko amul garaawul mais moom moom bu mu ko am ko mu am beneen mbir tam bu am ci iñaan mooy ne ci biir boroom xam-xam yi la gën a bëri maanaam wala boog bari na ci mooy ulama suuf ñooñu la ñuy wax ulama suuf mooy boroom xam-xam yu bon yi en fait dañ leen tuddee boroom xam-xam dans un sens mais ñooñu noonu ñoo gën a garaaw parce que soxorante bi iñaanante gi bañante gi dafa bari ci milieu boobu moo tax ku nekk dangay fexe nooy nooy màbbale ki ci des lu benn moo tax lu ci waay wax rek ci plateau télé rek dina am keneen ko maanaam bés ba tegu wala semaine bi ci tegu keneen ki dina ñëw pour daaneel ko xattaa que ni li mu wax dëgg la. ñi muy gën a dal nag mooy ñi nga xamante ne ci cosaan dañ leen a waroon a maanaam danoo am cër bi maanaam cëru xam-xam bi maanaam dañu ko dañ leen koo xame ba pare dañ leen koo jox ba pare. ñooñu noonu pour ñu gis keneen ku leen gën ëpp xam-xam ba pare ñu nangul ko ko loolu dafa jafe ci ñoom ànd ak ne googu ku nekk ci yow doo yegg ci yàlla abadan iñaan ànd ci payu yàlla bi munta ne xadara yàlla bi payu yàlla bi munoo ko boole ak kiñaan munta ne loola tax ñàkk kiñaan jikko joo xamante ne ñi koy amee mooy maanaam maanaam pluto kiñaan jikko joo xamante ne ñi yàlla yar maam ñi amul yar maanaam ñi nga xam ne yàlla yaru leen ñooñu ci la ci nga koy mën a fekk ci ñoom mais ku yàlla yar doo fekk mukk mukk mukk mukk ci ñoom kiñaan. doo fekk mukk ci moom kiñaan loolu euh, beneen mbiru tamit moom mooy euh, kiñaan boo xoolee lu tax ñu ci muslu nag euh, yàlla maa ngi la ñaan nga musul ma ci kiñaan kii kii iñaan ba pare daan iza hasada jamono ju muy iñaan maanaam mooy kiñaan gi moment bi muy kii parce que lan moo tax tàkk-tàkk la gis yéen bi sallallahu alayhi wasallam da ko mel ne comme tàkk-tàkk mooy ne nit ki jamono ju muy iñaan mooy jamono ji muy toog xelam dem ci li tax mu war a iñaanee kii rek maanaam ci biir xol bi bakkan bi daal am benn tàkk-tàkk bu ci tëbee ëf tàkk-tàkk boobu daal di dem kooku bu demee ci nit ki mën na ko lor mbir la moo xamante ne dafa spirituel ba nga xam ne nit ki bu fekkente ne loolu lu mel noonu moo tax mu dal nit maanaam lu iñaan googu moom laa def ba effet bi dem dal ci kaw nit ki mën na ko jural mu nekk koo xamante ne li mu day day ñàkk day day ñàkk lam amoon mën na ko jur jural mu nekk xam ne feebar bu métti da koy dal boo demee ci docteur docteur bi day xool a xool ba sonn rek daan ne ñu kii nag dëgg-dëgg gisaluñ ko feebar xamuñu feebar bi lan la nangam nangam te pourtant booba la ko waral mooy mbir mi c'est spirituel ki ñaan gi rek moo tàkk dal ci kaw dal ci kawam bi mu dalee ci kawam nag am yu yu mu lakk ci moom comme taak taal la yu mu lakk ci nit ki nit ki cramé spirituellement maanaam ci biir mu am volet boo xamante ne dafa exposé wu volet boobu cramé bu dee wér gu yaram la bu dee ay maanaam lu ne mën na daal lu nekk ci dundu nit loolu ci ngay gisee importance maanaam ñaan gi nekk gi mu nekk ci sóoratul falaq ak le fait que sóoratul falaq am maanaam importance bi nga xamante ne moom la am ci nit ki et ki ñaan googu noonu dana jóge ci jinne day jóge tamit ci nit mais ci nit la gën a jagoo maanaam nit moo ëpp lu muy iñaan kiñaan gi di dal ci moroomu nitam mais jinne tamit dina iñaan kiñaan gi dal ci nit ki waaye nag li ëpp ci boo gisee le fait lu ëpp ci borom subhanahu wa indi fii iñaan ak njabar tamit waxoon naa la ne la jinne tamit day njabar maanaam jinne day njabar nit jël moroomu jinne bi dugal ko ci biir nit ki takk ko foofu yeew ko fa mënut a tàqali moom wala nit ki ci boppam jël ab jinne yónni ko ci nit ki dugal ko fa ba pare yeew ko fa takk ko fa yabal ñeneen ne ko pour bu waaye bu ki nekk ci biir bu mu génn na yàq rek moo tax boo xoolee njabarkat yi maanaam jinne yi maanaam njabarkat yi soo leen seetloo dëgg-dëgg kenn la ci ñaar ñooñu mooy Haarut ak Maaruta maanaam foo leen seetloo kenn la ci taalibe yi Haarut ak Maaruta wala wala mu nekk seen taalibe ñoom ñaar mooy koo xamante ne day yàq rek ak koo xamante ne lu lu njariñ lu nar a ñëw rek mu romb la li fi nekk lay yàq wala lu nar a ñëw mu rombal euh, jinne bi da koy def nit ki da koy def jinne bi mais nag ci nit nit ñi la gën a bari que ci jinne yi mais bu dee jax-jaxal jax-jaxal c'est très rare nit ki réussir ko ci nit maanaam buñ ko comparer ak jinne yi jinne yi ñoom ñoo gën a gaaw a jax-jaxal nit yow dugg ci nit ki defal ko ay waswas ah oui j'ai maanaam loolu maanaam dama am ay jax-jaxal ah. Ah. loolu jinne moo ëpp lu mu koy def moo tax euh, min sharril waswasil xannaas boobu alladhi yuwaswisu fi sudurin naas mu nekk ci sóoratu foofu nga xamante ne hein voilà ci affaire jinne yi la gën a pris jagoo alors que fii affaire nit la gën a jagoo <coughs> mu am tamit beneen mbir boo xamante ne mat naa bàyyi xel ci kiñaan mooy nu moom ak bët bu ay ak cat dañoo nu róoteew benn làmmiñ làmmiñ bu ay ak bët bët bu aay sauf que ñoom am na fu ñu nu ki ñu nuroowee moom mooy bu dee bët bi aay ak làmmiñ bi ay day ànd ak souvent ak mbañeel gu nekk ci xol day ànd ak mbañeel nit ki bañ nit ki ci des xool ko xool boo xamante ne xoolu mbañeel la nit ko loru tax nit ki gaañu wala boog nit ki wax maanaam ngir wax joo xamante ne dafa ànd ak tànk tàkk tàkku iñaan googu wala ak mbañeel gi loola lor nit ki maanaam nga xam ne day wax ci mbiru nit ki ay way kii day affaire bii daal di koy tagg tagg woo xamante ne lam ko lam ca jublu mooy maanaam mbañeel rek moo ko lal loola nag lor nit ko fa mais le fait iñaan yooyu yëpp moo leen dajale moo tax nga gis ci saar bi daal di indi rek min sharri hasidin iza hasada waxul ci wàllu làmmiñ ak bët parce que ñoom ñëpp iñaan moo leen la ëmb sauf que léeg-léeg làmmiñ ak bët nekk loo xamante ne ka koy def jubluwu ci woon lu bon léeg-léeg bu ci jubluwu lu bon loolu moom moo tax aaya bi nekk ci sooratu Nuh noonu wal qalami Euh, mooy aaya bu mujj bi 52e aaya bi wa yakaadu alladhiina kafaru la yuzliquunaka bi absaarihim lammaa sami'u dhikra wa yaquluuna innahu la majnuun wa maa huwa illaa dhikrun lil aaya boobu euh, borom subhaanahu wa wàcce ci tafsirkat yu bari dañuy wax ne li tax mooy ne yeneen bi saa am dafa benn waay yoo xamante ne dafa toog ay fan lekkut naanut euh, mu génn gis benn gëléem romb ko. mu xool gëléem gi xool koo xamante ne ne kii day ay yàpp bu duuf bii day bu dundee dana ma jaaxal daal di dem waaye daa euh, jinne maanaam euh, daanaka gëléem gi ay jéego la ci teg daanu dee ay jéego la ci teg ñu dem indi waa jooju nag ne ko li nga def gëléem gi defal nu ko yenente bi sallallahu alayhi yakaadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu innahu la majnun ne yéeféer yi mébét nañ xaw tuuti ñu daldi lay gaañ jot la yàq la ci seen bët ngeen lam ndax soxor giñ la soxore iñaan giñ la iñaane xool la xool boo xamante ne xool bu aay la ñu daan ne innahu la majnun kii de dafa dof maanaam mooy dañ cee boole wax ju ñaaw boo xamante ne mbañee la ko lal parce que dem ba ni kii dafa dof jinnee ko sàdd alors que wa ma huwa illa dhikrun alamin lii du lu dul fàttali bu tukkee ci maanaam pour pour mbindeef yi aaya boobu moo tax aaya boobu bokk na ci aaya yi gën a garaaw yi gën a aay yi gën a baax ci làmmiñ ak bët maanaam ci mufluwaay am na sax ñoo xam ne dañ koy bind noonu rek moom noonu rek eh Ibrahima na am na tamit ñoo xamante ne comme ni koy defee moom mooy dañ koy bind juróom-ñaari yoon mais ni ñu koy bindee mooy faatixa bi la ñuy def maanaam dañuy def faatiha maanaam bismillahir rahmanir rahim def alhamdulillahi rabbil alamin bind aaya bi def arrahmanir rahim bindaat aaya bi maliki yawmiddin bindaat aaya bi ba ba ba wala daalin bindaat aaya bi maanaam muy juróom-ñaar yooyu boobu tamit saafara su baax a baax a baax a baax la wala gàllaaj pour bët ak euh, ak ak làmmiñ léeg-léeg nag nit ki lor nit ki ci làmmiñam wala bëtam fekk pourtant moom lu baax rek la ci jublu woon kooku moo tax yeneen bi ne sallallahu alayhi ku ñu ku ñu sangulu na ko def quoi <laughs> mais loolu loolu loolu boo ko defee tey non loolu yaakaar naa kenn ñëwee ko maanaam mooy ne nit ki peut-être que moo moo moo moo wax quoi wala mu xool la bët xool bu rafet bu ki am lu la dal maanaam pourtant moom lu baax la ci jublu woon mais am na lu la dal quoi. léegi nag mu nekk bu boobaa kii nit ki na na na na jàpp wala mu sangu ni ñu ñu jël ndox moomu quoi maam ñu ak recueillir ko léegi waa ji jëmi boppam moom daat koy daat koy sangoo ko wala mu naan ko ah voilà voilà maanaam boo waxee nit ki ne ko non ça est doo jàpp wala nga sangu ci ndox mi ñu jël maanaam kii bi quoi jeexital bi mais lii mën naa nekk ah, yow man man ngay jiiñ quoi man yow li la dal ah, man nga koy jiiñ voilà fekk boobu mën na nekk ne pourtant mën na nekk de mais comme que loolu gars yi duñ ko nangu. yow dangay ngay gàllaajoo bee rek <laughs> bon au moins waaw loolu moo gën a wóor ko quoi ah, kon loolu nga xamante ne moom la maanaam moom mooy eh, kon iñaan maanaam ndekete mbir mi mën na bañ a nekk iñaan kese maanaam bët kon dañuy gis ne ñu iñaan ak bët wala iñaan ak làmmiñ am na fu ñu bokkee mais am na fu ñu wutee mooy lor gi mën a lor nit ki moo tax nit ki tey euh, mu am nag beneen mbir boo xamante ne aayul dañ koy wax iñaan mi mooy yeneen bi saa saa bi mu naan laa xasada illaa fitnatayni iñaan deefu ko def lu dul ci ñaar maanaam loolu loolu dëgg-dëgg li mu tudd mooy alxibta mooy euh, ñee ñeetaane mais daf koo wax iñaan mooy lan mooy waay joo xamante ne dafa am alal ju baree bari ba pare alal ji yëpp fu baax rek la koy dugal di ci def ay affaires yu baax di ci dimbale nit ñi di ci defar ay jàkka di ci defar ay école di defar tamit dispensaire ak yooyu kooku de mënef na ko iñaan maanaam mooy mënef naa mébétoon ak a neexoon ma nekkoon place am loolu lay tekki maanaam loolu mooy dama gis lu baax mu bëgg man mel ko mu nit kii nu mu mel wala waa joo xamante ne yàlla daf koo may xam-xam mu di ko leeral nit ñi di ko jàngale ba pare yàlla rek tax loolu tamit nga ni ay waay ak a neexoon tam ma mel nii loolu tamit maanaam ñaar yooyu ci la ci la ci la mën a nekk maanaam te buñ gisee baatu iñaan boobu mooy yéene woo nit ki lu bon mais li muy tekki mooy da ngaa bëgg nit ki lii mu yor maanaam yow nga mel ko moom bu boobaa yàlla dalay def dalay fay comme moom li mu koy fay parce lan. parce que da ngaa mébét mel ni moom ni mu mel. kanta am na benn mbir boo xam te ne nuru na iñaan mais iñaan te mooy la Alxuraan wax ba ne wabtaghuu hmm? was'alullaha min fadlihi wala tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum bu leen mébét amee lii yàlla gënalee ñenn ñi ci kaw ñeneen ñi waaye laaj leen yàlla ci ngëneelam bu loolu mooy lan am na ñaari mbir bu njëkk bi moom mooy waruma taxaw mébét ne kii lii mu am na ko ñàkk man ma jël ko maanaam jëmmi mbir moomu na ko ñàkk man ma jël ko loolu awma droit mébét parce que loolu mooy jëmmi lan ki ñam mais am naa droit mébét lu nuroog li mu am loolu am naa droit bi li ma amul droit bi mooy jëmmi li mu am voilà audime bii audi bii day ak a neexoon mu tox mu tegu ci samay loxo maanaam waajee ngi dawal audi nga ni na na audi bi na jóge ci loxoom ñëw say loxo loolu moom dafa aay mais li aayul mooy audi bu mel nii de bëgg naa ko loolu moom aayul voilà audio bu mel nii de bëgg naa ko pas bii mais bu mel nii non non rien fait le le le simple fait nga xalaat ko rek dafa aay le le simple fait nga maanaam nga xalaat ko ba takk ko ci sa xol rek dafa aay comme li alxuraan ne innal ladina yuriduna hmm? an tazia innal ladina yuriduna anta an tazia al fahishata fil ladina amanu wala bu nekk sortu noonu mooy ci mooy ci yaakaar mooy page deuxième page bi surtout Nuur deuxième page bi ci suuf waaw ko yor kaamil waaw mooy deuxième page bi rek ci suuf yaakaar naa inna alladhina yuriiduna an tazi'a al-faahishata fi alladhina aamanu lu'inu fi dunya wal aaxirati wa lahum 'adhaabun mooy ñi nga xamante ne dañuy bëgg ah noonu la voilà noonu la voilà alhamdulilah ñi nga xamante ne dañuy bëgg ak njombuteef mbon tasaaroo ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñi gëm ñooñu rëbb nañ leen àdduna ak àllaxira maanaam ci biir jullit ñi ñoom dañoo mébét que bon am ci ñoom maanaam ñoom toog ñii daal yàlla na lu mor bon ñoom daal yàlla na leen nangam dal maanaam waxoo ko mais sa xol moom nga bëgg maanaam yow moom ngay mébét maanaam boo sañoon boo sañoon lii dal leen loolu moo bon en fait du wax ji moo bon maanaam dem ba wax ko tamit beneen niveau la maanaam bu ci tegu mais jëmmi su fekkee nga bëgg lii am te nga dogu ci maanaam le le seul fait que nag mu jaar sa xel boo kulle maanaam mu jaar sa xel loolu en dafa am ay étapes dafa am li nga xam ne moom la ñuy mooy loo xamante ne xalaat la bu romb nii rek boo xamante ne da presque jotuta jotuta sax taxaw am li nga xamante ne moom mooy euh, souvent loolu noonu wax mu la maanaam mooy affaire bi dafa ñekki-jékki rek romb sa xel nga xalaat ko ni mu am lu ñu tudde euh, euh, mooy xaatir xaatir mooy benn pensée idée boo xam ne dafa ñëw mu nekk une idée bu réelle loolu tamit garaawul ba tey garaawul mais fan lay garaawee mooy soo commencé nekk maanaam am après après xaatir bi mu am lu ñu tuddee xadiisul si mooy loo xam ne da nga ciy waxtaan ak sa bopp maanaam interaction day commencé am parce que idée bi bu dee idée bi kese moom day romb dem mais soo su idée bi rombee ba pare nga taxawal ko ne ko saa taxawal. mu taxaw nga ni ko mais yow nangam nangam sa benn xel bi di wax li beneen xel bi di wax li ñoom ñaar ñuy werante di wax lan nga war a def lu war a gën a baax loolu tamit amul problème kenn du la ci teg dara fi muy nekkee problème bu boobaa bu dee lu bon la bu dee lu bon la duñ la ko bindal mais bu dee lu baax la danañ la ko bindal mooy xam mooy mébét ah man de su ma sañoon mel ni diw ah man de su ma kii wala ah kii day lii moom su ma sañoon lii moom bii man ma jot ko après beneen xel bi ñëw ne la non saway loolu baaxul saway loo mën a xalaatee loolu loolu tamit doo ci am bàkkaar bu dee loo mébét la mais fi muy nekkee lu kii mooy bu fekkante ne dafa am azm maanaam ak dogu maanaam nga taxawal mbir mi ba xalaat ko xel mu ñaaw mi ñëw ci yow ba nga xalaat ko ba mu ñor nga taxaw téye ko ci sa xol nag ba pare dogu ci mu nekk loo xam ne da de manière délibérée man nii laa xalaate de manière délibérée maanaam ñi doon werante yépp werante nañ ba pare ah ñii def procès yépp def nañ ko ba pare léegi délibération bi ñëw na waaw ah? sa sa xol li délibéré même bu dul acte boo def bu dee lu bon la loolu danañ la ko jàppee. te iñaan foofu lay dugg soxor foofu lay dugg mbañeel foofu lay dugg parce que mbañeel du luy xew ci ay seconde mbañeel lu nit ki di téye ci xolam la mu nekk loo xam ne en en permanence day nekk ak moom de telle sorte que fu mu xalaatee nit ki wala ñu tudd turu nit ki mbañeel googu tëb maanaam mu ne kooku kooku maa ko bañ maanaam foofu lay nekkee maanaam même bu dee defuloo benn acte ki nga xamante ne dafa bëgg tamit lu bon di tasaaroo ci biir jullit ñi ki nga xam ne dafay iñaane nit ñu baax ñi li ñu amee ki nga xamante ne day soxoree borom alal yi ki nga xamante ne maanaam bon loolu moo bon ki nga xamante ne dafa iñaane nit ñi ngëneel gi leen yàlla defal loolu tam loolu moo bon mais gis nga bu la yàlla defee nga nekk nit koo xamante ne lu waaye am yéene nga ko ko mën ngaa waat jël sa loxo bu la neexee dugal ci taal bi waat ne yow yàlla dalaa baaxal mais nag waxuma comme ni wolof yi di wax de man yéene ma kenn lu bon ñépp lu baax laa leen yéene sama xol rafet na loolu moom wolof yi dañ koy wax lu bari mais seet ak yi souvent daf leen di weddi mais bu la yàlla mayee ba yow nit ki lu mu am nga maanaam yow sax boo bu am bu amee dara sax yow en fait da koy maanaam day nekk mbëggeel maanaam loolu sax day jur mbëggeel ci yow. tellement que waa ji am na nangam alhamdulilah loolu bu la yàlla defee nga mel nekk ku mel noonu mooy yàlla defal na la xéewal bu rëy rëy rëy boo xamante ne ñi mu tànn rek la koy defal yàlla nañu yàlla boole foofu moo tax comme li Euh, Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laa ahadukum hatta yuhibba li akhihi maa yuhibba li nafsihi amul kenn ci yéen koo xamante ne dana gëm dëgg dëgg gëm lu dul mu bëggal mbokkam maa mbokk jullitam li mu bëggal boppam gis ngeen xadis boobu dafa am lu ci nekk dafa am lu fait que déjà euh, maanaam day wax ci martaba bu gën a kawee ci iman maanaam ngëm nit ki dina gëm yàlla am jikko yu rafet yu bari mais bu demee ba ci sommité bi bu demee ba ci sommité bi ba ca kaw a kaw li muy am mooy lan bokk na ci màndarga yi wane ni yegg na ca kaw mooy li mu bëggal boppam moom lay bëggal ñépp te euh, loolu ay niveau la tamit am na niveau boo xam ne bu ci nit ku tollee mooy day bañ a dem safara mais ni muy bañee lay dem safara moom noonu lay bañee keneen ku dul moom dem safara moo tax moom du mën supporter nit ñi di nekk ci ay caaxaan parce que moom xam na ni lii safara la leen jëmati moom bëggul loolu am na niveau tamit boo xamante ne nit ki bu ci tollee ci même niveau bi day bëgg nit ñi am lu baax rek maanaam nit ñi bañ par exemple lu metti di leen dal même bu dee affaire àdduna la ce qui fait moom du ko mun supporter bu ñu tooñee nit day mel ni dañ koo tooñ moom ci boppam. maanaam bu gisee nit ku ndékkiwul day maanaam moom maanaam ni mu koy méttee day mel ni comme si moom moo ndékkiwul xool bi du ko mën a accepter. am niveau boo xam ne naa nit ki bu ci yeggee moom yu baax yi muy am day bëgg yu mel noonu exactement yu mel noonu moom ñeneen ñi yeneen jullit ñi am ko comme moom ni mu ko amee maanaam day bëgg parce que day xam ne yàlla yaatu na yàlla mën naa mën na ko jox di jox ñeneen loolu la même chose te du wàññi dara te moom it du ko wàññi dara yàlla yaatu na sawaay euh, sàmba mi ngeeg audiem ah Samba mi ngi ak Audi bi mais yàlla ah mais man na maa jox Audi jox Samba Audi jox Demba Audi jox Ibra Audi jox ñeneen Audi garaw mais dafa bokk ci jikko yu ñaaw yi mooy bëgg tout le temps yow rek ngay wéetoo ngëneel maanaam di wéetoo mbir moo xamante ne yow rek a koy am quoi ñeneen ñi ci def ñu ko am loolu nag mooy yóbbu nit ñi ci iñaan maanaam xalaatin boobu muy yóbbu nit ki benn moment moom bu ñàkkee dara mu dem ba iñaanee keneen ki kooku su ko amee mu iñaanee ko jikko ju doy waar la comme niñ ko gisee moo tàkk tàkk ñoo yem te day mën a gaañaate moo tax mu nekk min sharri hasidin daal ni iza hasad maanaam su affaire bi déclenché woo ci xolu nit ki rek yàlla musal ma ci kiñaanam am na iñaan beneen beneen effet bu muy am léeg-léeg wala plutôt maanaam euh, ñeneen ñi nga xamante ne mooy comme ni ñu ko waxee maanaam dañuy am iñaan iñaan gu nekk ci seen biir boo xamante ne boobu muy gën a naqaree contenir te effet bi muy am day maanaam mooy effet contraire bi tout le temps seetlu leen ko même ñaari nit ñu bokk fi ñuy liggéeyee am même compétence yi kenn ki iñaane ki ci des dee leen ko seetlu gis nga waa ji ki ñu iñaane ki ñu iñaane yàlla tout le temps day yëkkati ay mbiram ki ko ki ko iñaane tout le temps day gis ne kii kay yàlla nga koy defal lii moo tax iñaan bokk na ci façon bi ñu koy faje ci kii nit daf ci bokk am na yeneen yoo xam ne dinañ ci ñëw bokk na ci façon bi ñuy fajee iñaan mooy di def contraire bi c'est-à-dire nit ki la iñaane yow ngay rafetal di jëm ci moom comme li Alxuraan wax wala tastawi alxasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyyun hamim wa maa yulaqqaahaa illa alladhiina sabaru wa maa yulaqqaahaa illa dhu hazzin 'azim fa immaa yanzaghannaka mina ash-shaytaani nazghun fasta'iz billaahi innahu huwa as-samii'ul basiir lu bon ak lu baax du ñu yem moo tax yow del jañee tout le temps ci li gën a rafet maanaam yow boo bëggee di faj affaire yow del am réaction tout le temps bi gën a rafet. maanaam bul ne dafay damay defante déedéet jëlal tout le temps looloo tax nag yàlla ci ci aaye boobu mu jeexale ko wax ju am solo mu ne ndax loolu day tax ba ki nga xamante ne sa diggante dafa am noonoo gu tar mais day mujj a nekk maanaam da nga koy mujj a wëlbati def ko sa jàmm ba mu mujj a nekk waliyun xamim ku la sopp lool ngeen nekk ay allié lu tax parce que tout le temps da ngay def lu baax moom day jéem a di la jéem a rendre kii bi lu bon li di jéem a def dina xam ne maa ko gën a kii yow ngay def lu baax di ko ko ràndu mais fii borom subhaanahu wa taala benn résultat bi la indi maam yow da ngay doxaleeg moom comme si sati sa xarit la woon mais mooy sa xarit keuse mooy ñi nga gën a xaritool ci nit ñi mu ne waaye nag attention lii ma wax nii lii lii kenn du ko am lu dul muñ kat ñii muñ lii ku mënta muñ du ko adef de wax ko moo gën a yomb foof mettre ko en application wa ma yulaqaha illa dhu hazzin azim kenn du daj lii kenn du ko am yàlla du ko may kenn lu dul boroom cër bu rëy maanaam ku amul cër bu rëy ci yàlla du mën ñu lay def lu bon yow ngay rendre lu baax mënoo ko cër bu cër bu rëy ci yàlla moo la mën may noonu cër bu rëy rëy ci yàlla moo la mën a may loolu boo amul cër bu rëy ci yàlla doo ko am mukk loolu moom moo tax iñaan googu façon boobu bokk na ci ni ñu koy faje mooy nit ci buy def lu rafet buy la defal lu ñaaw yow nga am comportement bu rafet envers moom maanaam nga di ko am tous tous les jours nga di ko am tous les jours nga di ko am da ngay mujj en fait koy mujj a def sa jàmm day mujj nekk koo xamante ne day doyadi ci sa kanam waaw ndax bu amee tuuti ngor tuuti tuuti bu nekk ci moom rek da koy écraser en fait day écraser waa ji carrément waa ji mujj a nekk sa jàmm waaw loo wax mu muy tëb parce que fi ngeen jaar moo tax day xam ne kii sang la quoi. alors que contraire bi alxasuudu laa yasuudu iña kii iñaane moom du ma nekk sang parce que nit pour mu nekk sang dafa am ay préalable mooy li nit ñi amee daleen koy yéene mais aussi day bëgg di jël njariñ muy yegsi ci nit ñi mais comme moom daa iñaan donc moom du mu nekk sangu parce que du yéene nit ñi dara mais loolu mooy benn partie bi mën ne mais nag ça ne paa pas dire que ni saa yooyu defal nit ki lu baax mu lay def lu bon da ngay mujj nekk da nga koy def jaam de da nga koy mujj wëlbati ba mu nekk ci sa service di la di la di la euh, maanaam non déedéet parfois nga def ko bàyyi ma tamit parfois nga def ko bàyyi ma comme exactement la waaja waxoon nit boo ko bëggee def boo ko bëggee def bàyyi ba defal saa yu xëyee rek nga jox ko gor saa yu xëyee rek nga jox ko lu mu dunde bu yàggee nga def ko bàyyi ko léegi kay fekk muy joxe exemple ci dëkk bi gaa dëkk suñu dëkk yi ak dëkk tubaab yi genre dëkk loolu bokk na li tax suñu dëkk yi du avancé mais tamit nit nit nit moo mel noonu nit ki su dee su dee tout le temps noonu nga koy def de tout le temps du avancé nit koo xamante ne tout da nga koy yombal lépp lépp lépp lépp lépp doo ko mettre jamais devant ses responsabilités kooku tamit jamais mu avancé. day nekk bàyyi ba léegi. noonu la tamit nit koo xamante ne léeg-léeg maanaam bu dul góor gee nga xamante ne day xam ne kii lu bari lu rafet li may def li muy def dafa dem ba nga xamante ne mënatuma ci maanaam tellement que lu baax nga koy defal lu baax lu baax lu baax mu mujj ne ne man nag góor laa ak kii du ma gën a gore bu melul noonu day nekk beneen côté bi mooy bàyyi ma lay doon mais nag bu boobaa. dafa am ñaari mbir yuy xew bu njëkk bi mooy moom mooy mujj nekk koo xamante ne day ridicule tout le temps day jéem a def lu bon mais tout le temps day ridicule en fait day mujj nekk koo xamante ne day day day day torox en fait du mën supporter loolu maanaam day mujj rek moom ci boppam mooy laxas dem yoonam wala beneen côté bi maanaam beneen ñaareel mbir bi am bokk plutôt mooy le fait que ni nit ñi affaire bi day day flagrant maanaam day mujj feeñ ci nit ñi su feeñee ku dégg seen diggante rek wala ku ko gis rek dalay ñaanal yow parce que loolu en fait yàlla moo bindee noonu nit ñi ah kii de moom baax na yàlla na ko yàlla defal lii ay way yàlla na ko yàlla may nangam ay way yàlla na ko yàlla defal maanaam nit ñëpp lañ lay ñaanal parce que dañuy gis ne yow malgré que kee moom mi ngi doxale lu bon ak yow mais yow lu baax nga nekk di doxale moom donc loolu dañuy gis ci yow ne yow maanaam dañ lay dañ lay dañuy dañuy yéem sa jikko jooju donc buñ ko déggee rek dañ lay ñaanal yéene na lu baax te loolu noonu yàlla daf la koy defal alors que moom day wëlbati ko di dellu ginnaaw même soo leen ko seetloo ñaari ustaas yu nekk ci koñ kenn ki iñaane ki ci des di ko jéem a tuutal di ko jéem a doyadal seetlu leen ko tout le temps ki gën a keneen ki lu yàlla da koy yëkkati wàccee ki ci des. maanaam mbir yi daa iman noonu lay demee loolu moom moo tax. Euh, mu bokk ci ni ñuy faje kiñaan googu ak ay bët yooyu mooy tax seen liñ doon wax maanaam comme saar bii nii di ko jàng maanaam dana tax mucc ci njabar yi dina tax mucc ci maanaam jëm yi di daw ci guddi gi nitu lëndëm yi yooyu yëpp dina tax mais dina tax tamit surtout nga mucc aussi ci iñaan ak ay bët ak ay ay ñoom làmmiñ sootul falaq walla ay ay ainsi de suite ñaan yi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale voilà ñaareel bi ci des mooy nit ki di am muñ ngam di muñ voilà seen pexe yi ñu leen pexe fexeel yépp duñ ko mën duñ la mën a dara comme li borom ak ragal yàlla tamit comme wa in tasbiru wa tattaqu falan yadurru wa in tasbiru wa tattaqu falan yadurullah falan yadurukum shay'a maanaam boo mu muñee ma ne boo leen dee muñ te ragal yàlla du ñu leen mën a lor dara yéen maanaam nga gis ne kon kii muñ te ragal yàlla jikko jooju bu nekkee ci nit ki te kooku ñiy loraate falan yadurukum kayduhum shay'an waaw kay wa in tu'minu wa tattaqu falan yadurukum shay'an kayduhum shay'an maanaam mooy seen pexe yi ñuy tëral duñ leen mën a lor yéen moo tax amul gàllaaj bu ëpp doole muñ ak ragal yàlla ak rafetal gi doon wax sànq. am na beneen tamit mooy comme ni ko xam nga bi ñu waxee sànq aaya boobu naan wadda kasiirun min ahlil kitaab law law yarudduunakum min ba'di iimaanikum kuffaaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di maa tabayyana lahumul haqq alquran lu mu jox fa'fu wasfahu hatta ya'tiya Allahu bi amrihi dee leen jéllale tey jéggale di leen jéggale di jéllale maanaam di tourner la page loolu tamit mooy ne lu mu def ci lu lu ñu lu ñu lu ñu toxale rek yow nga jéllale jéggale même loolu xattaa ngeber loolu dana koy dindi sax mooy nga xam ne kii moo def ngeber bi kii la identifier naa ko clairement mais man jéggale naa jéllale naa jàll naa ci leneen wala kii moom moo moom daf ma iñaane day def pexe yëpp pour lu bon nga jéggale jéllale xam nga lu tax est-ce que xam nga lu tax parce que yenent bi saa sam comme ni ñu ko waxee dafa melale iñaan ci tàkk-tàkk le fait que mu melale ko noonu moo tax yenent bi saa sam waxam dafa garaw le fait que mu melale ko tàkk-tàkk ni mu mel mooy moom day lakk jëfi nit ki maanaam moom ci boppam waa moo tax iñaan bokk na ci li gën a garaaw li muy def mooy la fait que muy day non seulement day lakk jëfam yu baax yi moom nit ki iñaan mais day lakk maanaam day lakk nit ki ci boppam maanaam ci biiram nit ki bu iñaanee xol bi day dagg. loolu moom moo tax euh, jéggale maanaam jéggal ki ci des ak jéllale dina la jariñ yow mais du jariñ ci iñaan ki loolu nag li tax moom mooy euh, lu bon en lu metti lu metti lu bon soo ko tegee nit soo ko koy teg nit ki mën na la baal lu bon li ci boppam maam li nga ko teg mën na la ko baal mais lim la dul mën a baal mooy yow metti ji nga teg sa bopp bi nga koy def maanaam koo gis muy jóg di tegaatee lu lu metti en réalité moom mettital na boppam mettit goo xamante ne loolu rek moo mun tax muy jóg mu ne il faut mu mu mu mu en fait day day déverser wu en fait maanaam lu métti ci moom du mbir bi méttee ba métti lay déverser day défouler wu en pour mu dal keneen ki mais pour pour nit ki def lu métti nit moo tax nit ki pour mu mun def lu métti nit il faut ko moom mu méttital boppam ba pare. ba métti googu noonu nekk ci biiram mu nekk benn tàkk-tàkk léegi nag mu war ko défouler déverser ko ci ki ci des. mais métit googu moom muy teg boppam maanaam yow mënoo ko koo baal mën nga koo baal nag yow bi mu la teg mais moom bi mu teg boppam mënoo ko ko baal. yow mënoo ko baal boobu moo tax day métital boppam rek mais pour ñu dellu si le fait que yeneen bi sallallahu alayhi wasallam melale tàkk-tàkk xam nga bokk na ci li ci yéeme. mooy le fait iñaan bi maanaam nit bu la iñaanee tàkk-tàkk boobu di jóg fuuf yow su fekkente ne da nga jéllale jéggale maanaam mooy tourner page jàll ci leneen faale woo ko nga jublu ci yàlla yow ah yàlla ci yow laa laa dellu si xam nga lan lay indi taal tàkk-tàkk su amul lenn lu mu lakk boppam lay lakk après mu rey boppam maanaam tàkk-tàkk noonu la bindoo yàlla noonu la bindee tàkk-tàkk moo tax taal boo gisee ñu naan taal bi su feu se propage rek c'est parce que daa am lu muy lakk leneen bis bu demee ba lakkatul leneen maanaam boppam lay lakk daal di jeex maanaam moom moom mooy lekk boppam moom ci boppam après fay. ce qui veut dire que ni yow tamit kiñaan gi comme tàkk-tàkk la buy ñëw yow bu dee da nga détourné wu maanaam moom bi bi kiñaan gi ñëwee fekku fi ku koy bàyyi xel maanaam fekku fi ku koy bàyyi xel daf fee fekk ku tourner page bi ba pare dem nekk ci leneen jublu ci boromam bu boobaa moom day wëlbati ko ci kaw boppam mais boppam rek lay lakk du am bokk na ci lii tax nit ki mucc ci ay gi nekk ci iñaan ñoom bëtëk ñoom làmmi na gaayoo yépp mooy saraxe nit ki suy saraxe même jabar sax jabar saraxe bu bu bëri nit ki ne eh, tey de maa ngi nii exemple la ah exemple la rek cent euro laa yor daa di jël 100 euros. saraxe ko ngir yàlla saraxe naa ko da gis kooku noonu même moom mën na ko seetlu ci dundam am na yu bëri yu koy yu yu yu yuy fànk ci ay mbiram yu ay catak ay làmb nag yu bëri day dañ yu bëri affaire yu bëri yu bloqué woon da ngay gis mu ubbeeku même bàkkaar bi nit ki def sax moo tax bàkkaar nit ki su ko defee en fait dafa am ñaari effet yoo xam te ne benn bi mooy bu àdduna bi lay des bu àllaaxira bàkkaar ñaari effet yooyu lay am ci nit effet bu njëkk bi mooy bu àdduna moom bu àllaaxira plutôt boobu bu ne yàlla baal ma jéggal ma nàngam dañ koy jéggal moom mu day dañ dañ na mais bi àdduna bi souvent boobu moo naqaree dindi te boobu nag pour mu dañ lu ci ëpp lu ci ëpp nit ki par exemple buy saraxe rek nga gis mu deñ waaw moo tax ngay gis ñu bari bon nga gis lasaraarkat yi par exemple nga gis yu bari dañ naan la defal naa nga naa waaye na nga saraxe maanaam da gis dañ lay digal naa la saraxe parce que saraxe dafa bokk ci lii ci lii dindi mais nag buñ ko buñ ko tënk ci dara maanaam saraxeel rek loo am la loo man te nga def ko ngir yàlla souvent dangay gis yàlla da lay ubbil buntu yu rëy rëy rëy yu tëj woon même nii nii boo amee benn mbir bu të bu të të të të të të të nii tëj nga bëgg koo lijjanti jëlal sarax wu duun nga génne ko nga dem lijjanti ko dangay ngay gis da gis yàlla ni mu la koy ubbile ngay gis yàlla ni mu la koy yombala Euh, mais nag waxuñu ay ñetti bekk suukar ay guro sondeel waxuñu yooyu de. waaw si yooyu moom boo moytu sax da lay gën a indil problème <laughs> parce que ki nga koy jox dalay lay ñaan ñaan la yàlla ci yàlla yàlla def nangam amul lu may jox lu dul ñetti bekk suukar bi. bax <laughs> mbir mi gën a méttee yow la nga doon daw xam. waaw waaw ay puso waaw waaw waaw kon dañuy gis ne yooyu yëpp ay ay ay ay buntu la buntu ay buntu la yoo xam ne day tax maanaam nit ki ay iñaanam ak soxor yeeg yi ñu lay jéem a maanaam def def yeeg yëpp da ngay gis souvent daf koy fànq voilà. Euh, bokk na ci tamit yi koy fànq te te sax sax loolu souvent moom moo maanaam moom moo lay dajale lépp mooy nit ki jël yàlla kese kese kese kese wóolu ko delluwaat ci yàlla toroxlu ci mi comme ne alxuraan wa man fa man yatawakkal wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasbu képp koo xam ne da ngaa ci yàlla jël jox ko yàlla delluwaat ci yàlla carrément yàllaa lay doy maanaam ngir al jazaa'u min jinsil amal xam nga tey bu fekkente ne lenn lu ci nekk boo ko defee yàlla daf lay fay lu nu róog loolu soo demee nga wiiru ci yàlla yàlla aar la moo tax nga gis yi aaraate yu bari am baatu bi euh, ay comme comme yent yàlla Ibrahima salaam na hasbiyallahu wa ni'mal wakil comme xas euh, hasbunallahu wa ni'mal wakil voilà ak fa inna hasbakallah yàlla doy na la parce que bu la yàlla doyee rek jeex na voilà mais nag bokk na ci liy dëgëral yooyu yëpp nag di njariñ googu mooy tamit di jàng alxuraan lu bari di julli ci yeneen bi sallallahu alayhi lu bari yooyu day saxal mbir yooyu day tax mu nekk comme leer boo xam ne bouclier lay doon ci yow en général ku sàggane yooyu souvent mooy gaaw a neex a atteindre mooy neex a dal voilà kon euh, kon iñaan kon dañuy gis ne saar bi bu ñu xoolee globalité wu li mu làmboo ci njàngale ci njàngat dinañ seetlu ne li ëpp ci nit ki li muy li koy li muy mën a gàllankoor maanaam li koy mën a gàllankoor parce que xam nga ki iñaan tamit parfois du yem ci iñaan kese day def maanaam day jug di def pexe su fekkente ne yooyu yëpp boo ñaanee yàlla musal la ci iñaankat bi dangay gis maanaam pexe yi ñuy tëral la daf yëpp yëpp da ngay gis yàlla da la ci musal maanaam da ngay gis globalité wu saar bi rek maanaam bu ñu ko jëlee nga xool liñ ci gis a gis yi jot a gis yooyu yëpp boobu ba léegi mais dangay gis ne ay mbir la yoo xamante ne nit ki su dee bu jàngee saar bi mucc ci yooyu yëpp. Euh, mooy mat naa jàng mooy mat naa jàng te mat naa bàyyi xel te justement comme niñ ko gise woon dafa wàcc juste pour faj njabar voilà moo tax nit ki tamit war na koy bàyyi xel war na ciy def effort am di di di di di di kii bi teewlu maanaa bi voilà ah yàlla kat li borom falax nii xar lépp voilà xam nga musul ci moom euh, xam naa dañuy yem foofu insha allah taala naa du ñàkk comme koor gi ci mais du ñàkk ci yeneen di jotaay ñu ubbi beneen saar bi ñu sóoratul fa euh, sóoratul naasi insha allah taala allah taala ala waaleykum salaam ñi koy def seen bopp donc alxuraan lañu utilisé aussi pour capter ay jinne def ko ci dugal ak génne yu mel noonu ndax yooyu dagan na wala. non non loolu xaram non non mais non non non non xam nga euh, jinne kenn du ko moom moo ñu gën a jege moo leen gën a jege. moom la gërëm ah waaw non pour mu répété waat ko laa bëgg a wax. Ah, waaw waaw. dama la laaj affaire partage par exemple ñi nga xam ne dañuy def affaire partage day ñëw jël ay nit jël ay jinne dugal ko ci kii wala ñu jël kii jinne wala boog ñu ci utiliser ay ay saar alxuraan di def di def yu mel noonu daal ma la laaj ndax dagaan na am déet. il faut que ñu comprendre benn affaire mooy jëfandikoo alxuraan kese. taxul ñu ne waa ji li muy def bonul parce que alquran même bu fekkente ne leer la comme ni ko alquran waxe wala yazidu zalimina illa xasara du yokk tooñkat yi lu dul ak pertante alquran ñi muy jariñ mooy ñi ñooñu la nekk saafara nekk yërmande ci ñoom wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin waaye wa laa yaziidu zaalimiina illaa xasaara kon loolu foo ñu bàyyi ko mel ni la wax naa la ko yaakaar naa ci yaa doy jotaay njabarkat yi sax léeg-léeg ngay gis kuy njabaree alxuraan alxuraan lay jëfandikoo ay saari alxuraan ay aaya alxuraan yaatal benn bi dugal kenn man mës naa cee gis benn euh, échantillon dama dem benn gàlle benn kër euh, ñu am am ndaw si ma fa woon benn euh, liggéey daal buñ ko suul bu mu génnee ci kër gi ci la njëkk confronté wu ak lu mel noonu boobu yàgg na de li may wax nii def na ay quinze vingt quinze vingt ans mu daal di may wan benn kayit mais man bi ma gisee kayit bi ay aaya alxuraan la mais man ni ma xamee ni lii njabar la et que dañoo bëgg dëddale ñii bëgg ñii juboo mooy dañoo jël euh, aaya alxuraan yoo xamante ne day wax ci ay ci ñi gëm yàlla xéewal yi leen yàlla defal ak yooyu ñu yaatal place yi nga xam ne ñoom ñooy ah, ah, ci xaraf yi yaatu yi dugal ko turu nit ñi ma gis ne kii ak kii kat neexoon naan man man gis na xam naa leen quoi xam naa nit ñi en fait et kii bëgg na kii kii kii kii ñi neexoo mu dugal groupe boobu yëpp ci benn place boobu aay yi nga xamante ne ñooy wax yéefir yi bugal yu métti yi leen di teg ak yooyu mu yaatal kii dugal fa turu ñeneen ñi ci des nga xam ne dafa bëgg lu musiba dal leen te ñoom ñëpp ñoo bokk benn kër biñ dëkk bi ma gisee loolu ci laa xam ne lii moom jabar la mënta nekk leneen maanaam lii pour pour ñii mel nii la pour ñii yàqu maanaam loolu xam nga bu ay nii la demee maanaam kon yow bu gisee dangay ngay comprendre objectif bi ñu ciy bëgg maanaam pour wax la rek ne la ay maanaam day kii alxuraan lay bind ak kii loolu loolu du day du lay de am na beneen mbir boo xamante ne du lay mooy. kii de ci daara daara la yor jàngale alxuraan boo ci sukkandikoo ba ne na la defal nangam ak nangam lu ci ëpp tooñ nga sa parce que amatul en fait maayir yi euh yi ñoo yàqu en fait unité de mesure ñoo yàqu am na kenn kuñ ma ci nettali ki ma ko nettali def ni ma dafa am ku ko boole woon ak moom man xam naa ki ko boole woon ak moom sax ne da ko woo fekk mu nekk ci benn dëkk jullit dëkk dëkk am ci dëkk yu mag yi quoi dëkk diine ko boole ak moom nangam nangam tout ko pour mu am yenn affaire yu ko jàppoo Kemer voilà ba Sénégal daal ci jullit yi dëkk maam dëkk yi siiw yu mag yi quoi bi mu ko woowee ne ko waaw man de dama bëggoon euh, ndax bi mu njëkkee woote daa na dañ na ko waaja daa dem wasifa yi daa dem wasifa yi xel mi dal maanaam comprendre que dafa dem ci jàkka ji dafay wasifa maanaam bu mu ko déggee day daal di déggee ci ne waa ji ku mat a wóolu la waaye ba mu ko jotee mu koy wax naan nangam ak nangam ngay ci bàmmeel ah? yooyu am na ñuy doxalee noonu am na keneen ku ma fi xamoon sax benn jabarkat d'ailleurs euh, boobu sax lañ ko fi gëj a gis ñoom président xamoon nañ ko président président Ndiaye xam na ko waa di dafa ñëw d'ailleurs maa ngi fàttaliku euh, bu ñëwee ne ma yow de yow diw waroon nga koo gis ma leen kan la jabarkat bi lañuy wax ngeen di wax jabarkat bi ñu waaw ñu reetaan jigéen ña fa nekk ree na ma nga dëgg de moom ngay wax de mais waaw way mais lu tax nga ni jabarkat la man leen non mais kooku dafa dangereux xam nga waa ji lu mu def waa ji day euh, yor kii day yor euh, téléphone am bokk na ci ni muy kiiwee moo tax gars yi ay technique yu ne lañ yor téléphone bi daf koo def euh, kii bi mu nekk arabe maanaam comme lépp lépp arabe la ko def. réglage réglage maanaam xam nga dañ doon dañu langue ndax anglais nga bëgg wala français wala yooyu moom arabe la def ce qui fait que ci bopp ki ki koy fréquenter da koy jàppee ko waajoo xamante ne noo waaju rek masha Allah euh, waaji léeg-léeg boo toogee mu jéem am yenn yu muy wax ak yooyu tout ça. mais man naka ma toog ak moom rek ma dese la ne waa ji njabarkat la dama dégg muy wax yenn affaires yi ñu ne ma woy xam nga da lay wax nga bind dara nga bind après ñu lakk ko ñu ko lakkee moom dina la wax ko yow li nga bind ci affaire bi wax la li nga xalaat ak yooyu ma ne waa ji njabarkat la kooku jinne la. léegi bi ñu demee ci gàllee kii ma doon wax maanaam fi ñu doon wax ba ma ma ma di ñu ne ma yow de yow di waroon ngeen fee fekkante man ko kan ngay wax njabarkat bi. mu ñu jigéen ñi reetaan ne ma waaw kon de moom la mu ne ma man daal te te day wax ne alxuraan lay jëfandikoo d'ailleurs sax parfois am na ci koo xamante ne ay kaamil la ko saraxoloo la ko saraxeloo maanaam ngi day dalal sa xel dana dem jënd kaamil moom lañuy ñuy saraxe ñu dem après mu day xëy suba teel ne grande mosquée la dem mais bon après man wóoruma léegi bi ma waxee loolu ne non non kooku jabar kan la il faut attention ci kooku euh, am kenn ci jigéen ñu ko ne ma ah, waaw wax nga dëgg de parce que man parce que man fii laa toog benn jour dégg ko muy waxtaan ak téléphone ak benn client moom bu nekk Canada mu ne ko dangay ngay saraxi juróom-ñaari mbaam kuux <laughs> di ko ma affaire bi nag léegi feeñ na non c'est que maa yéri maa de mesure ñoom ñoo lëbëjoo ñoo lëbëjoo ñoom ñoo lëbëjoo léeg-léeg gaa yi dañuy ñëw di léegi nag bu ñu ñëwee ci cas de bi loolu tamit problème la mooy ne la fait que ngay jël jinne yi di ko dugal ci ay nit loolu mooy problème parce que jinne pour faj ko soxlawul ngay jël beneen jinne dugal dugal ci nit parce que boo ko dugalee ci nit ba pare mu am problème mu génn nag wala nga am problème génne ko wala nga dugal ko ci nit kooku kooku neex ko te jinne yi dañoo am benn problème bu garaaw bu nekk ci ñoom mooy ñoom bu xësee ba installé wu fenn ci nit ki dañuy jàpp ne seen espace la maanaam ñoom duñ gis problème bi nekk ci le fait ñu dugg ci nit ki loolu beneen problème la. loolu leen mën expliquer pour ñoom yow mi leen fi bëgg a génne da nga soxor kese c'est que problème bi moom mooy le fait jinne yi dinañ ci ñëw insha allah ci ci sooratu naasi ci euh, minal jinnati wa naasi insha allah. mais jinne yi dafa bokk ci seen problème aussi mooy la fait que ñoom gis nga xale bii nii lii xale yi bii nii nii ñii nii jinne yi à xel xelu xale yi lañ war nit ñi leen gën a muus fuuf xale yi di jàng raam wala dox xel boobu lañ yor. en fait ce fekk fait yow moom bu xësee ba installé wu mais xam nga xale yi nga xamante ne dañuy jàng wax rek nii jàng raam ak doxe wax da ngay seetlu ne ñoom parfois suñu xësee ba ba gis maam lu ñu gis dañuy jàpp ne ñoo ko moom pour nga expliquer leen ne leen moomoo ko en fait lii yëfi jàmbur la dangay war a def nii nangam nangam da gis yow sa bopp da am problème mu expliquer leen ko jinne noonu la mel maanaam moom bu xësee ba dugg fenn day jàpp ne maam da yow am problème génne ko parce que tout simplement maanaam moom pour nga expliquer ko ne ko en fait yow fii moomoo ko fii en fait du sa yëf te li ngay def nii tooñ la tudd moom du ko comprendre amul dafa am problème bi ndax xel mi rëyut voilà xel mi rëyut noonu moo tax souvent jinne lenn la xam pour nga mën ko génne mooy nga forcer ko nga forcer ko maanaam ci loo xam comme xale rek buy jël yëfi jàmbur yi ci di ci ne day bañ moo def nii da koy kii ak yooyu à un moment benn langage lay xam neexal bu bari bi nii da ngay guddal affaire bi te doo am résultat parfois da nga ko koy forcer rek nangu ko mu xam ne nangu ko ko après c'est bon jinne yi tamit noonu la ñuy mel loolu tax ñu naqaree jëflanteel léegi imaginer kooku nga di ko xëcc di ko dugal ci ci ñu am beneen masala bu mu dugg loolu noonu mooy jinne am nga ah, maanaam mën na laa dimbali jul jinni jullit faa ku dul jullit jinni jullit am nga droit mu dimbali la mais yow amoo droit laaj ko mu dimbali la voilà am nga droit mu dimbali la mais amuloo droit laaj ko mu dimbali la ah ah maanaam comme tey nii mën na ñëw fekk la nga maanaam comme euh, maanaam par exemple jinne bi xam euh, ne nit njabar nañ la par exemple mu xam ne njabar bi place sàngam la nekk mu daw dem génne ko loolu am nga droit bi mais amoo droit ne ko am na njabar bu ñu ma def fan la ne mu ne la bërëb sàngam nga ne ko demal jëli jiko loolu nga amul droit yow. mën na ko def informé la. mais yow mënoo la sax xam nga lu tax parce que jinne wóoru wóoru te jëflanteel c'est-à-dire que dañoo instable en fait gis nga ni ñuy mën di soppeekoo parce que seen origine ni ñu mel maanaam dañuy mën di soppeeku mel neneen noonu lañ mënee tamit changer ay humeur te dinañ ci ñëw tamit ci gravité bi nekk ci di jëflanteek ñoom wala di nekk ak ñoom ak yooyu parce que loolu tamit bokk na ci day def day day indi nit ki moo tax foo fekk nit koo xamante ne dafay bëri ay affaire jinne yu muy jëflanteel da ngay seetlu day fekk nit ko nit la koo xamante ne day bëri ay caaxaan affaire caaxaan affaire yu muy dugg wala da ngay gis tam mu nekk nit koo xam ne affaire yu sew day bëgg yu sew da ngay mu nekk mu nit koo xamante ne day rëy da ngay gis tamit mu fekk nit koo xamante ne day bëri lu muy utiliser première personne du singulier maanaam di ko yëkkati. même ñi jinne dugg sax souvent dañuy mel noonu ñi jinne dugg dëgg-dëgg loolu bokk na ci ni ñuy xamee ni kii li ko dal ni kii jinne moo ko dugg bokk na ci mooy day bëri lu muy dugg ci ay yu sew en fait yoo xam ne amul njariñ ba pare di bëgg di di wax ci yu amul njariñ dara tey waaw di ko àllan euh, suukar si xorom si match bi film bi euh, euh, bus bi train bi maanaam ci lu nekk day dugg ko maanaam lu am solo nii nii bëriwul lu mu koy intéressé dangay gis sooy wax lu am solo nii sax da koy da koy ennuyé day ennuyé wu ko parce que pour moom amul lu am solo lu ñu war a waxtaane yu sew rek lay bëgg di waxtaane détails yoo xamante ne amul jariñ mais nag souvent ñi nga xam ne dañoo bëri ay jinne yu ñuy nekk yu ñuy nekkal nii di jëflanteeg ñoom ñooñu ñëw ci gën a garaaw la comme li Seyd Mouhamed Raadi Gannon wax rek la euh, ne dafa am benn taal sëriñam bi bi mu toogal mu am benn waay bu mu bu mu nekkal mu ne ko yow damaa yaakaar ne jinne moo la da nga tey gars yi dañoo yaakaaroon ne nitu yàlla la waajooñu mu ne ko man damaa yaakaar ne yow da ngay ay jinne parce que dañoo nekk ensemble muy bëri ay wax mooy di rek wax dara rek reetaan wax affaire yu am yu tuuti yi kii maanaam mooy koo xamante ne yu sew <laughs> bëri ay wax yu sew ba pare nag bëri lu muy utiliser man euh, nangam di di wax di réyal boppam di ma mu xool ko ne ko mais yow da ngay def dafa am ay jinne yooyu nekkal lu bëri da ngay utiliser def di liggéeyloo jinne di leen kéegee mu ne ko mu ne ko ah, wax dëgg yàlla waaw dëgg la de mu ne ko parce que dañ lay alaka sa jikko yu bon yi nga am nii yooyu ñoom la ñoo la ko yóbbu mu mujj ne waaw kon finalement léegi nan laay def mu ne ko non léegi da leen di bàyyi mu ne ko mais ñemewu ma leen bàyyi boobu dañ may dañ may faagaagal mu ne ko duñ la def dara maa lay aar waa ji après finalement mu bàyyi leen mu tuub ko a bàyyi nekk nekk ñoom mais loolu lay indi ci nit waaw loolu lay indi ci nit te day gaaw a mer tamit nit ku bari lu muy kiiw jinne day gaaw a mer loo ko mu mer